a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiina sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iina amma ba'du siiratu rasuulillah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 aljawziya raxmatullaahi aley ci zaadul macaad fi hadyi xayril cibaad aleyhi afdalu salaatu wassalaam ñu ngi àggoon agsi woon nañu gisoon nañ bi paase li jëmoon ci tourisme gi gisoon nañ li jëmoon ci turism gi ak wax gi mu waxoon ak wax gi mu waxoon ne alayhi salaatu wassalaam da doon dajale julli yi ci tukki loolu moo doon hadiyoom Euh, gisoon nañu fi ñu yemoon mooy ci wàllu ngiñ gi mu ne wa minha jawaazu bal istixbaabu xintil xaalifi fi yamine ida ra'a gayraha xayran minha fa an yamine wa yafcalu alladi huwa xayr wa inshaa qaddama alkafaarata ala alxinthi wa inshaa axaraha waqad ruwiya xadiisu abi muusa haada radiyallahu anhu illaa ataytu alladhi huwa axyar wa taxallaltuha wa fi lafdin illaa kaf kafartu an yamiini wa ataytu alladhi huwa xayr wa fi lafdin illaa ataytu alladhi huwa xayrun wa kafartu an yamiini wa kullu haadihi al-alfaadhi fi saxiixayni wa hiya taqtadii cadam tartiib mu ne woon moom al imaam al qayyim <coughs> bokk na li ñuy jànge ci xew xew Tabuk bi mooy dañu indi fi yonent bi aleyhi salaam ba nga xam ne ci la ashari yu ne yu yónni seen mbokk di abu muusa al ashari radiyallahu taala anil jamii ngir mu dem utal leen laajal leen yonent bi alayhi salaatu salaam war waay wam leen jox ngir ñu mën a participer ci xare bi ñu jëm di ghazwatu Tabuk nee na ma dem ndekk dama dajeeg yonent bi alayhi salaatu salaam mer waaye man seetluwuma ko woon bi ma ko waxee li ma tax a jóg mu ne wallahi la la ahmilukum wat naa ci yàlla duma leen yen dara mooy duma leen jox lu ngeen war nee na ah ma dem triste ah ne mbaadu samay mbir daa yàqu ma dem yégge ko sama mbokk yi daal Ash'ariyuun wax waxleen lu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax fi ma tooge wax leen lool rekk dégg sayyiduna Bilaal alqurashi mawlaahum radiyallahu anhu di ma woonaan abdallah ibn qays ma wuyu ko mu ne ko wuyul ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam mu ñëw mu ne ko jëlal lii yow abdallah ibn qays di abu muusa al-ash'ari géléem yee jël leen man nag duma leen yépp waaye buur yàlla moo leen yépp loolu nag waat googu mu waatoon ne du ko def te pourtant def na ko loolu la imaam Ibn al-Qayyim di wax nii mu ne ja minha bokk na ci liñ ciy jànge jawaazu possibilité bal li am ba def istihbaabu sopp gu ñu sopp xinsul xaalifi fi yamine aji giñ ji bu giñee ci am lu mu giñ ne lii dinaa duma ko def wala lii dinaa ko def idaa raa ghayraha xayran minha bu gisee lu wuteeg li mu giñoon ne dina ko def wala du ko def leneen lu gën loolu fa yukaffir yamini mooy bu nee dinaa def lii voilà wat naa ne duma la defal lii mu dem ba ci biir gis ne defal la ko moo gën na ko def waaw waaye fa yukaffir yamini léegi nag day kafaara dinañ ñëw ci kafaara nu muy demee waaw parce que buñ ko waxee nii rek c'est une question aussi légitime de diir dire demande me mais ay kafaara mooy moos mooy lu muy tekki ak loolu comment on le fait man bu dee damaa waat ne wallahi yow bu ma la defat boo gisatee ma defal ma ma ma defal la lu baax rek xamal ne dootul man wallahi dootul ma ko def nga waxe ko ci jamonoy mer mais loolu leer na ne nga defal ko lu baax moo gën waaw nga dem ba gis ne loolu moo gën loolu na ne ah bul ne man waatoon naa rek waaw eh, laa takun kal munaafiqiin waaw laa tattaxid yaminaka junna bul jàppe sa ngiñ ji mu nekk sa bouclier bu tax bu boo xam ne mooy tax sax pas bouclier ndax bouclier day protéger mais bum nekk sa sadd barrière barrage entre yow ak jëf lu baax même boo waatoon bàyyil waat ji fee nga def li gën waaye nag dangay kafaara waaw ah nga kafaara kay di kafaara après léegi nag loolu dinañ ñëw ci loolu dinañ ñëw ci naka lañuy kafaara eh loolu benn mbir la mu ne moom ba léegi imaam ibn al qayyimi fi zaad zaadul masir non zaadul ma'an fi hadyi xayril ibaadi sallallahu alayhi wa mu ne wa inshaa léegi nag am na choix inshaa bu ko neexee qaddamal kafaarata alal xinsi bu ko neexee day jiital kafaara gi moom lay jiital ci kaw waat wi mooy fecc waat wi loolu mooy alxin mooy nga waat dara ne duma ko def far def ko loolu mooy alxins su waa nga kafaara ba pare boo faara ba pare nga doora bañ a def li nga nga def li nga ne woon doo ko def loolu benn la wa inshaa bu la soobee axaraha mooy nga def li nga ne woon duma ko def ba pare nga door a kafaara mu ne waqad ruwiya xadiisu abi muusa haada lan mooy wane lool que ne nit ki am na choix soit comme ki ne woon man duma la defalati lu baax am na choix bu gisee ne defal ko lu baax moo gën mu defal ko lu baax après mu door a kafaara mooy mu door a def kafaara gi nga xam ne dina ñëw ci mooy lan ak nan lay demee waaw wala mu kafaara ba pare door koo def wala mu def li ñuy def ba pare lim ne woon du ko def ba pare door a kafaara choix la léegi choix bu fam la tegu mu ne waqad ruwiya soloo nañu xadiitu abi muusa haada muy xadiitu seydna abu muusa al ashari bii nii illaa ataytu alladhi huwa axyar ci terme lafz mooy expression yonent ma ngay saar saam ne man duma waat dara ne duma ko def il lu dul bu ma gisee lu ko gën illaa lu dul ataytu dinaa dikki alladhi li bi nga li nga xam ne huwa moom axyar moo gën li ma ne woon duma ko def wataxalaltuha après nag ah nu may def bu ma defee lool mooy ma kafaara mooy la ma ne woon duma ko def dama koy dikke après nag dangay kafaara waaye mënoon na wax waqad rawaa parce que ruwiya ci côté xam-xamu xadiis ruwiya siixatu tamrid day wone ne mbir mi en tout cas xadis bi am na problème mooy dëgërul wala xadis bi am na problème bu ci am daal ci ñàkk wir moo tax boroom xam-xamu xadis yi boo gisee ñuy sitab xadis ne ruya siixatu tamrid mooy wane ne loolu dese naa wér wala wérut sax waaye bu ñu nee rawaa voilà muy siixatul jazmi ak affirmer loolu mooy wér na moo tax mënoon na ne parce que li ci li ci ginnaaw moo lay wan loo mooy xadiis yi ci Sahihayni la ne comme moom ni mu ko waxee ndax imaamul Buxaari yi soloo na ko ci al aymaan imaamu Muslim tamit soloo na ko ci al aymaan ci expression yii yépp waaw mu ne illaa bu njëkk bi yonent mi aleyhi salaatu dane lu dul ne ataytu dinaa dikki alladi li nga xam ne huwa moom axyar moo gën wa taxallaltuhaa waaw mu daldi daganal loolu nga xam ne moom moo gën te ne woon du ko def mu def ko waaw kon mooy day def ba pare daldi kafaara wa fi lafdin mu ne ci beneen expression illaa lu dul kafartu xam nga fii bu njëkk bi kaf taxalal mooy kafaara gi ngay def moom la mujje nee na damay def li gën après ma kafaara mu ne am na beneen expression ba léegi buy wane ne nit ki am na choix bim ne illaa kafartu an yamini lu dul ne dinaa kafaara sama ngiñ ga waaw mooy ma def kafaara ba pare wa ataytu alladhi huwa axyar après lool ma daal di def li nga xam ne moo gën wa fii lafdin am na ci beneen expression illaa ataytu alladhi huwa axyar lu dul ma def li nga xam ne moo gën wa kafartu an yamini ma kafaara sama hmm? sama ngiñ gi ma ne duma ko mu ne wa kullu hadhihi al alfaadi fi saxiixayn mu ne expression yi yépp nag ñu ngi ci saxiixayn muy saxiix imaamu muslim ak saxiixu imaam al buxaari wala saxiixu imaam al buxaari ak saxiixu imaamu muslim ibnul xajjaaj al qushayri an-naysaabuuri raxmatullaahi alayhi ma wax li mu wax ba pare ñu continuer mu ne wa fi sunani min xadiisi abdurraxmaan ibn samura mu ne boo demee ci sunan yi hmm, muy sunanu imaam al imaam abu daawud imaam an-nasaa'i ak imaam uh, at-tirmidhi waaye it xadiis bi muy indi qad xarajahu shaykhaan al imaam al buxaari ak imaam muslim it solo nañ ko raxmatullah ala al jamii mu ne kon wa fi sunani ci sunan yi min xadiisi abdurrahmaan ibn samura boo demee ci xadiisu seydina abdurrahmaan ibn samura mu ne ida xalafta an yaminin fa ra'ayta gayraha xayran minha fa kaffir an yaminika summa ti lladi huwa xayr mu ne moom aleyhi salaatu wasalaam mu ne an la yamin boo waatee boo waatee ci mbir ne lii moom wat naa ne duma ko def wallahi diw diw meral nga meroog diw wallahi sama tànk bi dootul tegooti këram diw li ma ko defal lépp diw li ma perte lépp ngir moom diw lu ne lu ne def naa ko lu ne lañ naa ko pour moom moom ah moom moo mujj ah, diw fayul naar ba xoromam ah diw fayul naar ba xoromam yaakaaroon naa ne ku nekk yàq sama der nii ba mu des moom wat naa ci yàlla billaahi sama tànk dootul teg këram dootul tegu këram te wallaahi dogoo naa moom dootuma waxateeg moom sa waat wi rëy na de loolu laa waxoon ne yooyu yëpp makaidu shaytaan la rek bu ñu may iblis muy jaar suñu digganteek suñu mbokk yi déedéet bu ñu ko ci jàppandal boo meree boo meree bul waxe lu deme noonu déet boo moo tax mer noppee ca gën waaw xalu mer ndox a koy faj ndoxum jàpp nga jàppi walla nga noppi ndax boo xasee wax moom jeex na waaw mënatoo koo téye de te mën ngaa wax loo xam ne après nag danga koy rëccu wax loo xam ne quelques secondes lu la jëlal ngir nga wax ko rëccu ko li des ci sa giirug dund yépp tout le reste de ta vie tu regrettes quelque chose que t'avais di en quelque secondes ah une parole prononcée à quelque secondes qui nécessite un regret ah boo xam ne éternel la en tout cas bu fekk yaa ngi dund loolu nag moo tax hmm? jar naa moytu de waa ji wax loolu ne diw dootu bu ko tudd dootuma dem këram effacé naa numéroom sama téléphone bu xewlee yéen ku dégg lii may wax nanga ko ko jottali bu xewlee dëjëg neex naag musibaak lépp bum ma ko wax moom dogoon moom àddina ak alaaxira waxu caaxaan yooyu Hmm? nga ne déet loolu kenn du ko def loolu la yonent ma lay saar saam ne ida xalafta ala yamin boo waatee waat wu mel ni ñu wax léegi fara ay te nga gis xayrahaa leneen xayram minha xam nga ñun yi ñu wax wuute nag li yonent ma lay saar saam def ñun yi ñuy wax c'est grave mooy yow da ngay waat ci dogoo loo xam ne buur yàlla ne ne silman qataak voilà yow dañ laa digal ngay jokk ko la dog hmm? kon yow digaluñ la ngay ngay dog koo xam ne dogu la sax <laughs> ku la dogul bu dee yow ki la dog bala ne moom bana la kook la ne malgré tout ça fait tout pour retrouver ak moom bu dee kook lañ naan la silman qataak hein te bokk na ci walla taxul man xaanak bul tromper ku la tromper waaw moo ku la ji lu bon ji ko lu baax idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka ndax ca kaw laa tastawi alxasanatu wala sayyi'a waa ji nga xam ne daf laa ji def la lu bon à ton waaye waaye kooku bu ko topp ci lu bon lool def ko lu rafet lu gën a rafet idfa jañal jañal bu baax lu ñaaw loolu mu def envers yow jañ kook lu gën rafet billati hiya ahsan waa joo xam ne daa dem fenn yàq sa der daldi lay jëw tuumaal la nga yëg ko nga yëg ko waxuma nga yëgoo ko parce que boo ko yëgul yow nga yëg ne def na lool def na ko ci mbooloo mi daal di dem yow moom dafa génn dem rek bi ngay ñëw am koo dajal ku quitté mbooloo mbooloo mi moom it raconté la li nga xam ne moom la wax xam nga lool na maam la surtout bu dee mooy bu dee ne waa ji yàq ko tax a jóg mais buntu naan bu dee defare ko tax a jóg loolu kenn du ko ubbi parce que ñu bari kon dañ fay engouffré waaw dañ fay dugg naan koo wax moo tax na maam bi day jàpp ne li mu def garaawul boo waxee mu ne waaye yow ma lii baa yaa ko wax wala waxoo ko waaw mooy ne ci cadre yiñ la waxoon yi nga xam ne nit koo xam ne ak yàqam dafa jalgati kooku boo ko waree wax autorités yi kook danga kook leen koy waxta loolu nekkul loolu lu baax la koo xam ne tamit dafa nekk fii di yàq xale nit ñi mu nekk koo xam ne par exemple pédophile la wala yu mel noonu doo toog naan bon damay bañ na maam di wax loo xam ne non moolu déet dang koy wax waaw bu ko defee ñu mettre ko euh, à la kii à quarantaine à l'abri de nuire foo xam ne du fa mën a yàq kenn dootul mën a def li muy di sévir waaw kon ñun yii nii yonent ma lay sax sax yii li mu def nii mooy daa am ku ñëw di ko laaj ah sama mbokk yi dañoo ma wax boo ñu mënee yebal ndax xare bi nga woote mu ne wallaahi du ma leen yebal xam nga wallaahi du ma leen yebal xam nga ne moos wuute na moos ak ñun li ñuy def wallaahi dootuma ko tudd <laughs> yooyu xam nga wallaahi duma leen yebal mooy parce que amu ko ndax laa ajidu maa ahmilukum alayhi awma lu ma leen yebal kon wallaahi maa ngi wat yàlla duma leen yebal c'est simple kantaa yow mi naan dogoo nag sama mag sama mag la wallaahi man wala sa li ñaaw moom mooy yaay ju ne wala baay ju ne déshérité na doom ji maa ko jur de waaye rëccu naa ko dootul sama doom wax yi wax yooyu moom wallahi bu duggatee paa bi nag s'il rentre dans la maison je vais le fusiller wallahi je vais le fusiller mais il ne me connaît même pas wallahi kii damaa desee xam non je vais le tuer non kii kii kii wallahi dama koy dóor loolu maa leen ko wax quel ay fu mu fu mu xam na dem mu duggatee sama kër je vais <laughs> loolu boo ko waxee amul sens loolu amul benn sens waaw loolu nag yow boo waxee yooyu mooy xam nga façon gi ñooy wuute nag yonent ma sa saam li mu wax nii moom dane duma leen yépp mot naa ci yàlla duma leen yépp <laughs> aw ma ko nii ñun moom mooy yàlla lañuy waat ab mooy yàlla lañuy ñuy waat même loolu boo ko boo ko waatee yow amoo droit def loolu ah non bu duggee sama kër ma faatu naan bon man moom yaa ayyuhal amanu taqullaha wa kunu ma sadiqin quoi je l'ai déjà dit man bon ma parole est d'or et or man ku ma jox sama parole je respecte ma parole comme j'avais dit que s'ils me sont piégés moi je vais fusiller non je suis obligé de le faire non dañ naan la bu ñu fontoo nga naan arrêteel sa tubaab yi ngay wax la waa yow yow yaay kan yow ba nga fusiller ko nga xool boo ko fusiller yow dañ lay fusiller waaw ah boo koy fusiller ñu lay fusiller <laughs> waaw mooy loolu ñun mooy yàlla la ñuy wat Hmm? déshérité sa doom dagg mbokk ngay waat yooyu nag même booyu boo kiiwee dangay def kooku moom il est def lu contraire kooku moom amul ay boo gisee lu gën moom leer na ne leneen lay gën ku fi ne man duma tuddati diw ma ne bu ñu fontoo bu ñu fontoo te tegoo ko fenn lu topp sa bakkan ak sa mer ak parce que def na ma wa minan naasi man yaqulu amanna billah hmm? wa min annaasi man yaquulu amanna billah wa ida udiya fi llah ja'ala fitnata allahi fitnata annaasi na ci nit ñi ñoo xam ne dangay gis ñu naan man di gëm nañu yàlla ñoo gëm yàlla te buñ leen tegee fitna boo xam ne ci nit ñi la tukkee mooy comme yooyu rek ñu yàq sa der fii yooyu fitna lu yu xew diggante nit ñi loolu moo masa am àddina bi du benn cours d'eau tranquille buy dem buur yàlla nee na la nab lu woon na ko wat naa ci yàlla dinaa leen dinaa leen nattu waaw te buur yàlla dinañu nattu ci suñu alal yi suñu am am yi suñu yaram yi suñu lépp dinañu ko nattu suñu doom yi waaw dinañu nattu ak suñu mbokk yeeg suñu connaissance yi dangay nekk koo xam ne mais presque sa lépp la mais buur yàlla moo leen di natt xool est-ce que seen ànd bi dëggu na wala déet mu def benn problème am seen diggante mu xool nag ku nekk nan lay gérer yow bu dee ne nit ki danga ne woon danga àndoon ak moom ngir yàlla danga ko soppoon ngir yàlla mu defub erreur boo xam ne contre yow nanguwoo ko supporter loolu kooku xam nga ne boo ne kook danga ànd ak moom ci yàlla waxu dëgg boo ne woon da àndoon ak moom ci yàlla da ko soppoon ngir yàlla waxoo dëgg yow waxoo dëgg te buur yàlla xam na li ñu dëggu bariwuñu waaw moo tax ànd yu bari tas waaw parce que lenn la rek jaay yi dañoo dëgguwul woon dañ doon wax rek parce que dañoo foog ne ànd tout le temps day neex voilà tout le temps ñu ngi ci ci ci mbégte non xanaa bëñ mi ànd ak làmmiñ fu ñu toll léeg-léeg sa bëñ yi ju màtt sa làmmiñ yi te teewul après ñoom ñooy nekkat làmmiñ ñu duna eh man déshérité naa la xama je quitte le domicile loolu dem yoonam déedéet déedéet du du quitte de fa nekk ñu réconcilier waat jullit ak mbokkam nag dafa mel ni bëñ ak làmmiñ loolu lañ war a mel waaw dina neex lool ñuy ànd waaw yu neex yi ñuy lekkandoo yépp làmmiñ di ko muy muy saf ci làmmiñ wi di neex balaa mënul àgg foog bëñ yi dimbali ko ci yéey ko bu baax mu mën a jàll ci biir waaye nag lim koy dimbali dimbali yooyu yépp moom it mu koy dimbali ku nekk di dimbali sa borom ne làmmiñ bu doon ne mbir mi ba mu ko ba mu tegoo ci moom neexut da koy yàbbi te bu boobaa bëñ du mën a yéey moom da koy garantil ne man moom li ma lay yéeyloo day nekk neex waaye waaye noonu la ay ay ànd di nekk waaye malgré tout ça hein léeg-léeg ah làmmeñ ba njëy ko waaw nga màtt sa làmmeñ mu futt ah te boobaa ah kenn du dem bàyyi ka ca des ànd bu yàlla tax nag loolu nay demee te yàlla kese tax waaw mooy lu ma ci dal rek ma xam ne nii la te c'est normal ku ma ne yow yii yow gis ni sa xarit diw mais lim la wax tey man la tout ça c'est tout à normal si yow dangaa ñëw naan ma mu ngi mel ni yaa ngi ñëw <laughs> naan ma géej gaa ngi sàmbaraa waxoo ma lu dul normal doomu aadama la kullu bani aadama xataa wa xayrul xataa'ina tawwaabun doomu aadama yépp ils sont susceptibles di def erreur te tamit dañuy def erreur waaw ñi gën nañ ñi nga xam ne ñooy def erreur mooy ñi nga xam ne tout le temps dañuy dellu di tuub man nag damay dimbali sama sama mbokk ci muy tuub mais duma ko dimbali ci loo xam ne day gin a tax mu renfermé wu ci li mu nekk waaw ndax bu ma ko tafee moom it mu gis boppam ku nekk gis sa bopp ku nekk am ab gàngoor bu lay jàppale ngeen nekk ci iblis kontaan di leen applaudiser ah wal iyaadu billah kon al imaam Ibnul nag kon ñun gis nga xam nga ne ñun kon suñu waat yi ñuy wax ñun waat mooy yàlla kon boobaa obligé nga def leneen par force li nga ne woon doo ko def far force la koy def waaw ay illaa ay alladhi xayr yi mooy façon yi ñu la waxoona waajoo xam ne dafa ñëw yow sa alal lii farata ci sa alal lenn la mooy zakat ak dundal ñi nga xam ne dundal leen dafa war bien sûr sa doom sa soxna ñooñu loolu boo ko xasee def sa alal dara kenn amul keneen manu ci tuus kenn manulaa ŋàññe naan xoolal sawaay rek ni mu bari lee sawaay du dimbali nit ñi bañ dimbali ni ñi joxe na zakat lool mooy àqu alal ji mu ngi dundal ñi mu war a dundal xiif loowul ñoo xam ne da leen war a dundal jeex na nit mën naa ñëw ne ko man de damaa bëggoon mais je cinquante mille quoi walla dix mille mu ne wallaahi duma la jox dara waaw wallaahi dara laa la dul jox dama la soyoon après mu dem nga yërëm ko ni si saay nag ni ma ko tontoo baaxul de te xam naa ne soxla na ko nga woo sa benn doom walla nga ne ko xaar nga daw topp mooy loolu gis ngi ne ma jox ko moo gën bu boobaa loolu moo niroog li yonent ma lay saa saam def nii mais jamais te yonent ma lay saa saam bokkul ak lii sax parce que moom moom da koo amul woon amul joxe alors que nga kooku kii moom mooy grave que waa ji mooy mooy kii nii li mu giñ du du mooy yàlla mais bu gisee ne lee jox ko moo gën bu boobaa dañ naan ko jox ko après nag nga kafaara la wala rek nga kafaar ba pare nga dem. def li kafaara di laaj après nga doora lan nga doora def li nga waxoon ne doo ko def kon mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam nee ci xadiisu Seydina Samura Samura ibn Samura Abdurrahman ibn Samura radiyallahu ta'ala anhuma an nabi sallallahu alayhi wa sallam idaa xalafta yonent salaam ne boo waatee ala yaminin boo waatee ne doo def dara fara ayta xayraha xayran minha nga gis leneen li gën ko waaye waaye ka fa kaffir an yaminik hmm? kafaaraal sa waat woowu thumma tilladi huwa yar te nga def li huwa xayrun nga def li nga xam ne moo gën mu ne wa asluhu xadis bii nag cosaanam dana la ci sunan yi na nekk fi ni cosaan yi moom mu saxiixayni wax nañ la ko sànk bi ñuy def taxriij mu ne fa dahaba ahmadu wa Malik wa Shafi'i raxmatullah alayhim ila jawaazi taqdiimi alkafaarati ala alxin wastathna Shafi'i attakfiira bisawmi fa qaala laa yajuuzu taqdiimu wa mana'a abu xanifata taqdiima alkafaarati mutlaqan léegi nag ginnaaw bi mu waxee li mu lay indil madaahibu boroom xam-xam yi waaw madhabu boroom ñeenti ngir yi mu ne fa dhahaba ahmad mooy al imaamu ahmad mu ne imaam ahmad nag ci lii nii wa ak imaam malik wa shaafi'i ak imaam shaafi'i rahmatullah alayhi ila jawaazi taqdiimi al kafaarati ala al hind ñoom ñu ne comme li xadiis yi wax rek possible na nit ki bu ko neexee mu kafaara ba pare door a def lim ne woon du ko def waaw mu ne waaye imaam ash-Shafi'i am na bokkul ak ñoom wax totalement naa seppee na excepte na ci wax ji ak takfiira bi saw mi nee nag bu dee ne waa ji kafaara gi woor la war a doon hein wax naa ne dinañ ci ñëw dama bañ a dugal masala yooyu après déborder ci côté kafaara war ñëwaat fii mu nekk moo tax nañuy wax kafaara rek fii wax na koor kon koor bokk na ci kafaara kon xamal loolu ñaatay fan ñaata jour ak naka loolu incha allah dinañ ci ñëw léegi mu ne wastasna Shafi'i rahmatullah alayhi imaam Shafi'i nag excepté na mooy seppee na nee suuf d'accord naa ak sama sëriñ imaam Malik d'accord naa ak sama sama taalibe di imaam Ahmad ah d'accord naa ak ñoom ñépp ci ne nit ki am na possibilité jiital li nga xamante ni mooy kafaara bi mu jiital kafaara bi laata muy def li nga xam ne dane woon du ko def waaye nag man dama am lu ma ci excepté man imaam Ash-Shafi'i sauf ak takfiira bi sawm bu dee ne man kafaara bi ma war a def woor laa war a def bu boobaa nag déet manoo woor ba pare mooy def kafaara bi ba pare door a def li ma ne woon duma ko def mu ne looloo bu dee koor daal bu dee woor la moom nga war a kafaara mooy kafaara bi bu boobaa mënoo mënoo jiital kafaara bi mënoo woor ba pare door a def li nga xam ne exemple ki ne woon sànq du teg tànkam kër jàmbur wala waa ji ne woon sànq waay du ma saa mille foofu dama koo soxla mu ne dara laa la dul mu ne kooku mooy day kafaara léegi nag bu dee moom kafaaraam googu koor dafa war a woor bu boobaa moom amul droit hmm, woor ba pare door a jox waa ji dix boobaa da ah non non non man imaam Shafi'i d'accord ma foofu bu boobaa day jox waa ji dix ba pare door a woor contrairement ak imaamu ah Malik ak imaamu Ahmad ñoom dañ ne bu ci neex man na ko boo neexi mu woor ba pare door a dem gis waa ji quelques jours après ba mu wooree jours yooyu dem jox ko li nga xam ne neewoon na bëgg ko jox mu ne kanta imaam Abu Hanifa seen mag ñoom ñëpp mu ne wa manaa Abu Hanifata mooy Nu'man ibn Thabit radiyallahu taala anhu taqdim al kafaarati mutlaqan moom moom dafa dàq ci lu ñu joyal ci cas bu man di xew bu man di présenté wu mais c'est impossible selon imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi nga jiital lan kafaara bi ñoom moom moom la non non non kafaara bi mun doo ko jiite non da def li nga wane woon doo ko def wala li nga xam ne gis nga ne moo gën nga def ko ba pare boo ko defee ba noppi après nga door a kafaara waaw ci lu ñu doyal tout jiital kafaara amul ci moom léegi nag ginnaaw loolu mooy loolu la wax fii noonu la daanele moom al imaam ibn al léegi nag mu des kon li ñu waxoon mais luy kafaara hein dañ naan la kafaara de am mbir la moo xam ne suñu boroom moo ko imposé xam nga kafara kafaara dafa jóge ci kafara kafara mooy suul waaw moo tax ngay dégg ca saar ba yu'jibul kuffaar waaw ka zar'in axraja shat'ahu fa azarahu fastaghlaba fastawa ala suuqihi yu'jibul az-zurra ah? waaw yu'jibu zurra li yaghiza bihumul kuffaar du boobu hein du boobu laa soxla de du bii am na beneen euh euh parce que kaafir dañ koy woowe baykat ci aay ci côté verset yooyu la euh, saar yi jege foofu mais euh, aaya bi laa jàppatul <laughs> aaya bi laa jàppatul waaw waaye moo en tout cas li ma bëggoon a wax foofu mooy kafara mooy suul na loolu moo tax euh, baykat bi comme que day def ay toobo di dugal di suul ñu koy woowe alkaafiru waaw mooy suulkat bi loolu nag ci la moo yéefér ca lu jóge parce que yéefér lu tax xéewal gi ko boroomam def defal sàkku ko génne ko ci ñàkk nekk amal ko mais defal ko xiiwal yi daje ci moom yépp ne ko nag man laajuma la lenn laajuma la ngay xëy di ma jox laajuma la ngay décarcassé wu di démonté wu pour me verser un dû ou un salaire man laajuma la salaire waaw baax na ba sama yonent yi ku ci nekk nee naa leen waxal say ñoñ maa as'alukum alayhim min ajrin in ajriya illaa ala ku ci nekk nee naa leen wax leen ñii wala rabbal alamin nee leen yéen nit ñi laaju ñu leen dërëm laaju ñu leen fiftin ngir ngeen may fay man de sama pay maa ngi koy yaakaar ci sama borom waaw moom moo ràngoo moom mi dara warul moo warul fay ma mais man laajuma leen dara man li ma leen woo leen rek la halum moo ñëw leen fal na'bud rabbana wahda ñëw leen ñu jaamu suñu boroom képp duñu ko bokkaale ak leen lool kese laa leen di woo waaw buur yàlla de lool rek lañu digal wa ma xalaqtul jinna minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha li am ba des kay mooy inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin suñu boroom kon lool rekk lañu laaj laajuñu leneen waaw c'est pas compliqué compliqué mais y a que Iblis et ses partisans qui font ñooy fexe naan la eh, saa yi gis nga nag ay jaamu yàlla yi affaire yu attardé la waaw daf lay tardé la ay yàlla yi amut gis nga nit il faut nga gëm sa bopp loo defalul sa bopp doo ko am waaw yàlla yàlla bay sa tool en plus yàlla joon ñuy wax ce n'est yàlla joo xamante ni ci xel yi la ne nit ñi bañ soxlaa ab divinité lañ créé yàlla waaye xam ngeen ne yàlla amul nit ku ne prends ta destinée téye ko ci sa loxo waaw loo ci deful doo ko am ñee ci firqa dàll yi en tout cas bon bi ñuy gis ñenn ñi dinañ leen citer ah, <laughs> waaw mooy yooyu lañ lay wax ñoon ñooy tax mais buur yàlla moom jaamu ko rek te bu ko bokkaaleeg leen waaw maa uridu minhum min rizqin man soxlaw ma ci ñoom ñuy ñu may jox benn wërsëga di ma xëyal non wama uridu an yutamun te soxlaw mu ñu may dundal waaw buur yàlla lekkut bañ koy dundal soxlaw ma ko li am ba des mooy inna allaha man buur yàlla mu ne moom buur yàlla huwa ar-razzaq moom buur yàlla mooy ar-razzaq aji wërsëgalaa kon laaju la nga jox ko bal moom moo lay jox yu middu moom moo lay tëbb war razaqu dul quwwatil matin waaye mooy boroom kàttan ju dëgër ji de bés boo fi xoolee ba jaamu woo ko ba ñëw <laughs> ah boroom boroom bi boroom buggal mu tar la de walla iyaadu billaah kon eh, kafaara yéefir nag suul jëf jooju xéewal yi ko buur yàlla def yépp mu suul ko comme si existé wul loolu moo tax ñu koy woowe kaafir voilà kuffaar kaffaar waaw ñoom kuffaar yi kaafirun léegi kafaara nag moo xam ne kon mbir mi day day aju ci lan day nekk ci lu muur luy muur ah mooy dangaa def loo xam ne walla nga wax loo xam ne am na lu ko gën sauf que dangaa waat dangaa waat te waat kuy waat am nga yonent ma la saa saa waxoon comme ne sax yi kuy waat na nga waat ci yàlla wala nga noppi waaw loolu mooy dëgg gi nga xam ne man gaa yi boo koy wax ñu naan waa ji wee ilee mais yonent ma ci yàlla aw li yos mut wala mu tëj gémmiñam mu noppi waaw gaa yi moom booy waat ci yàlla kese wax ñu naan waa ji kii kii kii kii gëmul dara waat nag dafa am parce que waat dafa am ay xaaj parce que waat ñeenti façon waat moo am dafa am ñaari waat yoo xam ne ñeent lañ ñaar yi ci ñoom boo ko defee kafaara da ciy war mu am yeneen ñaar yoo xam ne kafaara amu ci waaw ñaari waat mooy jàppal ñeenti façon waat moo am ñaar yu njëkk yi dañuy waral kafaara ñaar yu mujj yi du waral kafaara léegi ñaar yu njëkk yi ñooy lan mooy bu nit ki waatee ne maa ngi wat ci yàlla ne laa afaalu kada wa kada ba pare fa yafaal nit ku ne wat naa ci yàlla ne mooy comme bi exemple yi ñu léegi laa afaalu duma def lii mooy comme li xadiis bi ñu nekk wa xadiis sayna abu muusa al-ash'ari fi saxiixayn yonent mi alay salaatu salaam nee wallahi laa axmilukum wat naa ci yàlla ne duma leen yépp non duma leen jox lu ngeen yi war loolu benn façon la mu ne du ko def après mu def ko kooku loolu day waral kafaara deuxième bi mooy nit ki ne wallahi la afaalan na kada falaa yafaal mooy nga wat ne war billaahi waaw dinaa defi lii waaw comme comme liñ waxoon beneen bi mooy je vais waaw xam nga duma def ndax duma def ak dinaa def rek a fi ne wat naa ci yàlla mooy yi nga xam ne ci kanam la jëm yooyu ñooy waral boo seetlu affaire dinañ récapituler dinañ récapituler affaire bi loo xam ne di nga ko gën a jàpp nu gën a xam nga mu njëkk bi dañ la ne mooy nit ki dane wat naa ci yàlla ne duma def waaw wallahi la afalu kada wa wat naa ci yàlla ni lii lii duma ko def waaw fa yafaal far mu def ko wala mu ne wallahi la afalanna kada wa wat naa ci yàlla ne dinaa defi lii wëg lii falaa yafaal defu ko bële dane duma def après mu def ko bii mu wat ne dinaa def te defu ko waaw ñaari yooyu moom ñaari yi bu ci nekk dangay kafaara léegi mu des ñaar yi nga xam ne nag moom kafaara du ci am mooy bu nit ki ne non man defuma lii lii waaw waat naa ci yàlla wallahi ma fa'altu kaza wa loolu lii lépp mooy lii paase la fekk ne def na ko waaw waa joo xam ne dañoo ñëw na ko mais sawaay lii mille doon taxawaalu fee ñu dencoon fee yaa ko jël mais wallahi jëluma ko te réellement waxat faala waa ji def na ko de hmm? mais saay yaa toj yaa toj baraada yaa toj kaas yi kaasu ataaya yaa leen toj wallahi billaahi watallaahi defuma ko te yàlla xam ne ni moo ko def wala mu ne def naa lii maa def lii ndekete yoo defu waa joo xam dañu ñëw di ko laaj ne mais yow eh saway eh, xarum jàmbur mi yaa ko jël mu ne waaw maa ko jël fekk waa ji défier waatu la bëgg sii maa ko dimaa moom moom moom moom moom moom da gis waa ji histoire kat wax ma sii maa ko def ah te réellement defu ndax bëgg na rek ku ko tàppaas xeex quoi mais bi dama ko tegoon fee ñëw gisuma ko sawaay yaa ko jël waaw maa ko jël waat naa ci yàlla maa ko jël alors ko defu ko ñaari yii nag waralul li nga xamante ne nii mooy kafaara voilà <laughs> léegi léegi ñaari njëkk yi boo seetloo yépp jëf la yoo xam ne ñëwagul hmm? kon bépp waat boo xam ne dafa jëm ci kawam mooy kii dane mooy bu njëkk bi wallahi maa ngi waat ci yàlla waaju wat ci yàlla laa afalu duma def mooy ci li kanam li jëm ci kanam a tax noonu wat naa ci yàlla duma dem kolobaan waaw kon mooy jamono ji muy wat demagul walla wat naa ci yàlla dinaa dem kolobaan xam nga ñaar yooyu yépp amagul loolu nag mooy ñaari façon waat yi nga xam ne mooy fekk jëf ji nekk lu weesu kooku moom mooy waatam yooyu bu ñëwee ba def li nga xam ne dana woon soit du ko def wala dina ko def mu def lu contraire lim waatoon bu boobaa kooku kafaara day war ci moom alors que boo seetloo yeneen ñaar mujj yi mooy lu paase la waaw ñaar mujj yi lu paase la waa ji dafa waat ne waat naa ci yàlla ne non waat naa ci yàlla xaalis bi réer sàcc ma ko xam nga loolu lu weesu la ndekete moom moo ko sàcc wala mu ne wat naa ci yàlla ne maa def lii waaw waat naa ci yàlla maa def lii ndekete yoo waa ji def ko mooy deux yu mujj yi nag li ëpp ci boroom xam-xam yi dañu ne ñaar yi moom moom moom moom moom moom du kii ñaar yi waralul ñaar yu mujj yi du waral kafaara voilà euh, yii moom lu ëpp ci boroom xam-xam yi dañ ne du waral euh, kafaara ginnaaw bi ñu dëppoo wi kën ñaari njëkk yi moom ñépp ci d'accord amul wuute këne noonu ñaari njëkk yi du def wat naa ci yàlla duma def ak wat naa ci yàlla dinaa def nga ne wat naa ci yàlla dinaa def te defoo wala nga ne waat naa ci yàlla du def ba pare nga def ñaar yooyu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoom yépp a d'accord ne loolu day waral kafaara jàpp nga benn yeneen ñaar yu mujj yi nag foofu lu wute bi am li ëpp ci boroom xam-xam yi dañu ne euh, parce que il faut il faut ñu xoolaat affaire bi ki nga xam ne dane waat naa ci yàlla na defuma lii waaw wala mu ne waat naa ci yàlla maa def lii moom bu jàppee ne gis ne bon li mu wax dëgg la xam nga nit man ngaa jàpp ne yaa def dara ndeke defoo ko mooy mu nekk koo xam ne du du moo ko du da du da koo neex mu xam ne defu ko muy waat mais moom moom dafa jàpp ne réellement que moom moo ko def waaw peut-être bi mu koy def moom dafa jàpp ne bàyyiwu ci xel mais lii moom waat waat naa ne maa ko def moom waaw waat naa ne maa ko def walla waat naa ne defuma ko te fekk moo ko def mais da koo fàtte ah loolu day ama nit mën nga def dara wala nga wax dara ba pare ñu ne la sawaay yow keroog yaa waxoon li nga ne wallaahi waxuma ko ah yow ma ne sawaay loolu waxuma ko waaye gaa yi ni mais sawaay yaa ñeme yàlla mu ne waaye ñeme yàlla ma ne mais billaahi def lii ngeen wax waxuma ko mais saa bu leen ma wax loolu ma waxul xam ko dafa gëm ne moom li mu wax li mu ne defu ko wala li mu ne waxu ko moom dafa gëm ne waxu ko ñu ne bu dee waa ji nag noonu la mel bu dee ne moom dafa jàpp ne ah que ne moom deful mbir mi walla moo ko def waat ne moom moo ko def te ni mu ko waatee loolu la gëme waxuma waa ji ku ñu joxoon exemple ne moom moom bi mu koy wax wóor na kon defu ko ñu ne waaju mel nii du am bàkkaar te kafaaru du ko war waaw waaw te loolu mooy waxu ñoom imaamu Malik imaamu Saf Sufyan ñoom euh, d'abord waa xanafiya yi imaam Malik ñoom imaam Sufyan ñoom ñépp Euh, imaamu ahmad rahmatullahi alayhi ñoom ñépp mooy jam jamaahir ñoom loolu lañ wax ne kii moom amul bàkkaar parce que mbir mi dafa jàppoon ne moo ko wax mu ne waat naa ci yàlla maa wax loolu ndekete yoo waxu ko walla mu ne waat naa ci yàlla ne defuma ndeke moo ko def mais ñu ne kooku du am bàkkaar isma alayhi amul bàkkaar wala kafaarata alayhi te du kafaara dara loolu mooy waxu xanafiya yi maalikiya yi ak imaamu ahmad naka noonu imaam athawri rahmatullah ala aljami kanta imaam shafii dane d'accord naa yéen ci leen d'accord naa yéen ci yenn mooy du am bàkkaar parce que teyu ko waaye nag dina kafaara de parce que de toute façon wat na ci loo xam ne nee na defu ko alors que moo ko defoon du am bàkkaar parce buur yàlla du leen jàppee li ngeen xam ne tayu ngeen ko loolu alxuraan wax walakin li ñu leen di jàppe mooy li nga xam ne yéen a ko tay comme ñun d'accord nañ inna allaha tajaawaza an ummati alxataa wa nisyaana wa mastukrihu alayhi alayhi salaatu wasalaam nee na buur yàlla baal na jéggal na samaw xeet li nga xam ne mooy alxata njuumte la wan nisyaan loo xam dañ ko fàtte wamas tukrihu alayhi ak loo xam dañ leen cee forcé kon loolu grawul ñu ne grawul ñun moom bàkkaar amul bàkkaar waaw ndax bàkkaar mënuñu jàpp nit naan ko di ko teg loo xam ne ba mu koy def conscient wu ci wala lu mooy dafa jàppoon ne nee la demee alors que demewul woon noonu mooy waa bi muy waat naan maa ko def moom ne waxuma ko dafa foogoon ne waxu ndeke gaa yi woon nañ affaire bi tegalaat ko affaire bi mu ne ah <laughs> loolu masoon na dal <laughs> Cheikh Albani rahmatullah alayhi eh, <laughs> benn kii moo ma ko suñ benn dañ ma ko nettali du lu ma dégg euh, directement eh, ñu ne ma day waa ki ma ko nettali da ko dégg da ko dégg dafa am lu gaa yi ne woon moom moo ko wax mais moom fàttaliku mu ne ah non mu ne loolu waxuma ko loolu moom waxuma ko gaa yi tegal ne ko mais si cheikh bi si yaa ko wax kii mu ne non loolu waxuma ko gaa yi tegal ko kii bi mu dégg ne ah lii moom sama baat la moom mooy kenn tri triqué waaw lii moom du trucage baat bii may dégg moom ngeen teg mana voilà mooy loolu la mooy moom bi muy wax xam nga kooku mooy dafa gëmoon tamit lool mooy fàtte na ko fàtte na ko loo bëgg loolu day dal ñépp ñi gën a màgg lay dal xoolal am nga yonent bi alayhi salaam des fois mu doon jaar ci jàkka ji dégg kuy kuy jàng alxuraan mu taxaw di déglu na ne aaya bii diw doon jàng de mooy buur yàlla nëbboon na ko ba ma koy fàttale ba ni ma ko déggaate nii ma fàttaleku ne aaya bii amoon na waaw yonent ma lay saa saa loolu dal na ko mu romb ci jàkk ji dégg koy jàng alxuraan mu taxaw di déglu mu koy wax sayyidatu Aïsha radiyallahu anha naan ko diw de na aay boo xam ne buur yàlla dama ko fàttale woon buur yàlla nee na ko maa lay xamal waaw moo wa 'allamaka ma lam takun ta'lam moo la loo xam ne xamoo ko woon laa tuharrik bihi lisaanaka li ta'jala bihi inna alaynaa jam'ahu wa waaw thumma inna alaynaa bayaanahu leer na buur yàlla moo warloo jàngal ko ko xamal ko ko saa ko ko def ko ci xolam lu mu bëgg nag mu wet mu fàtte ko ci mu fàtte ko ci mooy lim doon wax mooy mooy aaya yi nga xam ne doxatuñ ci alxuraan dañ leen a saxal mooy lam doon wax ne yonent bi alayhi salaatu salaam eh, eh, eh, oh, maa fàtte aaya ba voilà mooy buur yàlla yi nga xam ne am na yoo xam ne mooy li des mooy alxuraan bi ni mujj doon loolu nee na ko sa nuqri uka falaa tansaa illaa masha allah gis na nee na ko maa lay jàngal te doo fàtte illaa masha allah balu soo borom bi subhaanahu wa taala loolu nag aaya yooyu mu doon wax dafa bokk ci yooyu nee na man diw de am na aaya boo xam ne fàtte woon naa ne sax ndax dañ koo nasaxal diw nag comme que mooy xam nga dafa am nasxu yoo xam ne dañ leen a dañ leen a abrogé kenn dootu leen jàng nasxu tilaawa xukmu bi des mooy loo xam ne njàng mi lañu nasaxal waaye àtteem des na am yoo xam ne dañoo nasaxal lan àtte bi waaye njàng mi mu ngi fi mu ngi ci alxuraan bi xam nga aaya ya newoon ci suuratu nuur ash-shaykhu wa shaykhatu waxoon nañ ko fan yële aaya yooyu amatul ci alquran gisoo fenn alxuraan foo xam ne dañ naan la aaya boo xam ne ash-shaykhu wa shaykhatu lay wax te pourtant amoon na dañoo nasaxal njàng mi waaye atteem mu ngi fi ba léegi moo tax Seydina Umar ibnul Xattaab radiyallahu anhu doon def doon mettre en garde nit ñi ñëw bañ naan aayatu naan raj mu amul ci ci ci lislaam ci sharia bi waaw mu doon mettre en coup en garde nit ñi ca kaw minbar ba moom ibn al-Xattaab radiyallahu anhu yonent wala saa saam kon gis nga nee lii dama eh, diw de aay bi ma romb muy jàng fàtte woon naa ko buur yàlla fàttale woon na ma ko ba nit ma koy fàttalee ma dégg ko ci moom hein mais Seydina Omar mi ñu la doon wax léegi radiyallahu anhu xam nga lii da naan mais léegi sax c'est possible te yonent bi aleyhi salaatu <laughs> mais jiite na nit ñi di julli juum ci alxuraan mooy dafa gàtt gàtt bokk gàtt laa bëgg a wax mooy muy juum di tari di tari ba fenn mënatu la dem est-ce que xam nga loolu dal na yonent bi aleyhi salaatu salaam saxaaba yépp ne tekk kenn. kenn waxul aaya bi ci tegu tagg am na ñu ko xamoon mu ko mu àggale julli ji ba sëlman mu tourne bi mu tourne mu ne afil naasi afil qawmi ubay mu ne ndax ubay Seydina ubay ibn Ka'b mu ngi ci biir bool mu ne ko waaw mu ne ko maa manaaka lan moo la tere bi ma gaggee nga gàgganti ma yonent bi alayhi la dal boo tax gaa yi nga xam ne jàpp nañ imaam bu juum ñu ne xamul dara kii kii kii nekk xamul dara quoi oh. nga gis ñenn ñi tamit buñ buñ dagee ñu gàggante leen ñuy jooy noonu <laughs> benn waay non waay ah ba papa may paayu doon <laughs> naa ñu bàyyi lool sax noonu <laughs> mooy ñu jàpp ne mooy nga gis ñenn ñi di jooy parce que dañoo gàgg gars yi di leen gàngante ñuy jooy ñuy jàpp ngeen yooyu ñuy bari nga dégg ñuy xamuñ dara ah, imaam bi sawaay yi sabbi xisma lu doon tara rek daal di gëj manul la dem ma ne alayhi salaatu wassalaam mi ñu wàcc alxuraan suñu boroom garantil na ko sa xol laa koy def sa nuqri'uka falaa tansaa illaa maa shaa allah innahu ya'lamul jahra wa maa yaxfaa moom moomu nga xam ne moom kaana xuluquhu alquraan hmm? sayyidatu Aïsha radiyallahu anha nee yonent bi alayhi salaatu salaam jikkoom moo doon alquraan moom moom mooy taxaw di jiite di juum di di di di di gat bësalmal di laaj ndax Seydina Ubay al-Quraani ibn Ka'b ndax mu ngi ci mbooloo mu ne ko waaw mu ne ko lu la tere woon nga gàgganti ma maa manaaka lu la tere woon ha pour man la ne fàttali am li dal Cheikh Cheikh Albani noonu mooy nit ñi mais c'est c'est naturel c'est normal rahimahullah <laughs> ke moo daloon Seydina mais Seydina Omar bi ko moo gën a flagrant Seydina xam nga li dañ naan fàtte la c'est normal nit mën nga mokkal dara mokkal ko bu baax nga dem léegi di ñëw du ñëw nga am loo juum nga nga mais nu ne nga fexe def tournure bu ne recommencer waat boo ñëwee gaga mais Seydina Omar radiyallahu anhu ànd ak Seydina Ammar ibn yonent bale saa saam yónni leen ñu dem ñu am janaaba mooy dañoo gént léegi biñ ki biñ xëyee xamuñ li ñuy def ndax ñëwagu ñoon Medina yonent bale saa saam moo leen yónni Seydina Ammar nee na man ni ma def bon comme nga xam naa ne tiim am na tiim moom pour ku sa jàpp toj amoo amoo ndox da ngay tiim léegi Seydina Ammaar mu ne comme comme mu def qiyaas analyse par analogie mu ne comme que bu dee bu ndaw bi ñii la kon ni may def comme que man janaaba laa am nee na fa tamarraatu ma daal di bërëmu ci suuf fi kamaata tamarraatu dabba comme ni nga xam ne fas wi wala mbaam mi boo ko sangee ba pare wala yooyu ni nga xam ne noonu lay bërëngoo ci suuf si nee na ma bërëngoo noonu pour suuf si laal sama yaram yépp comme que janaaba la mu ñëw ci yeneen toile saa saa mais noonu la def julli Seydina Omar man moom ma julli parce que bon aw ma am aw ma jàpp du ma dem ñu dem ci yeneen toile saa saa wax ko yeneen toile saa saa daal ne ko mais doyoon mu jeex mu jàngal ko jàpp ci gàtt. doyoon na la nga def sa loxo nii mooy ni ñuy ni ñuy ni tiime sa xar kanam say tenq jeex na tenq yi xar kanam ah mu def xar kanamam def tenqam jeex na loolu da mooy tiim laal suuf si nii ngay def ci suuf si laal ñaari loxo yi ci suuf si après nga bon après loolu gisoon nañ ko ci zaad ci ci aayatu tayamu mooy faxas yi nga xam ne dalay kii man na la taq mën na la gaañ bokk après nga def sa sa xar kanam sa ñaari tenq jeex na Seydina Omar radiyallahu anhu bi mu nee xalifa ku ko laaj ci loolu mu ne donc ñu ne ko mais ku ku ku am janaabata amoon ndox nooy def mu ne du julli Seydina Omar ne ko ah yaa amiral mu'minin mais yow njiitu jullit ñi dangaa fàtte bi ñu àndee maag yow yonent bi alayhi salaatu salaam yónni woon ñu amandoo janaaba man ni ma def damaa bërëngu ci suuf si yow julliwoo ndax dang ne woon amoo ndox te te te tey buur yàlla waxul dara ci lii biñ demee ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu wax ma li ngay def ne doon na ma doy nii même sama janaaba bi lool nga ne kon ku kii dangaa fàtte lool Seydina Omar ne non man lii ngay wax nii fàttewuma ko non fàttele kuuma ko lii ngay wax maag yow ñu ma sa ànd non après non man loolu fàttewuluma ko ci dara rappelewuma dara ci li ngay wax lii moom fàttale kuuma ko Seydina Omar ne ko ah comme que yaa jiitu julli ñi bu la neexee ma bañ di nettali xadiis bi li yonent saa mu ne ko déet yow li nga dégg ci yonent bi saa saa nettali mais man Omar dama man fàttaliku ma xam nga loolu moo gën a flagrant en Seyna Omar mooy dafa bari ay xew-xew yoo xam ne moom da koo fekke xam nga gisoon nañ bi ñuy doon ci Tabuk bi nii gis nañ fi xadiisu euh, Seydina Uqbat ibn Abi Amir Uqba ibn Amir ma Abi Amir Uqba ibn Amir al-Juhani radiyallahu anhu moo nettali woon xutba ba xutba bi yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu ne bi ñu ne dafa def Tabuk te wérul foofu xam nga ne woon na fa yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Uqba nee na yonent bi alayhi salaatu salaam keroog dañoo biddanti xam nga junjoon nañ lool ba ne non loolu gisoon nañ ko ba mu jógee Xaybar waxoon nañ foofu te defoon nañ foofu indi woon nañ version yi ak waxu boroom xam-xam yi ana kañ la xewoon te gisoon nañ ne xewul benn du ñaar ci dundu yonent bi alei satu salaam mu biddanti waaw léegi gisoon nañ version yi ci am ni Seydina Imran Seydina Abu Qatada Seydina même même Seydina bii gisoon nañ ko Seydina kële sëriñu Imaam Maalik bi Aslam Zayd ibn Aslam hein yooyu yëpp gisoon nañu ko hein foofu xam nga dañ ne woon Seydina Imran surtout dane waa ji radiyallahu dafa amoon benn waay boo xam ne dafa dafa beru fële bi ñu julli ba pare yonent bi alayhi salaatu salaam ñu julli fajar ba pare mu xool c'est benn waay bu taxaw fële julliwul nekk ca gannaaw joo xam ne intazala anin naas nekk mu ne ko mais yaa fulaan ma mana'aka an yow diw lan moo la teree julleek nit ñi xanaa doo doo doo doo jullit mu ne ko ah kay jullit laa sax de waaye asaabat nii janaaba wala ma mu ne ko sauf que janaaba moo ma dal te aw ma ndox te kat Seydina Imraan ibn Husayn Seydina Imraan ibn Husayn nee na radiyallahu anhuma nee bokk moom ba mu yeewoo moom moo yee yonent bi alayhi salaam parce que Seydina Abu Bakar dafa yeewu moo jëkk a yeewu fekk biddanti nañ ba naaj wi ta commencé tàng mu njëkk a yeewu mais comme que nañ bi aleyhi salaatu salaam mu ngi nelaw ñeneen ñépp a ngi nelaw moom deful dara mu toog après am ku yeewu mooy Seydina Imran ndax moom ni mu xamee ne Seydina Abu Bakar moo jëkk a yeewu mooy dafa fekk ne moom mooy deuxième ku yeewu mu ne après Seydina Omar yeewu radiyallahu anhu Seydina Omar nag bi mu yeewoo mu gis yonent sallallahu alayhi nelaw li mu def dafa fa axaza umaru yukabbiru mu mu commencé di takbir allahu akbar allahu akbar loolu la doon def ba yonent bi alei saatu yeewu li tax Seydina Abu Bakar nag dafa ko waxoon nag parce que saxaaba yi radiyallahu anhum comme ni Seydina Imran wax yonent bi alei saatu bu doon nelaw duñu ko yee parce que xamuñ ndax ci wax yu la nekk loolu moo tax doonuñu ko woon yee moo tax Seydina Abu Bakar toog léegi nag si Omar nag dina dinaa ko yee mais ni ma koy yeewe bu newee ci wax yu damay wax loo xam ne turu yàlla nga xam ne bu newee ci wax yu du couper du couper wax yu bi mu newoon te dina ma dégg te bu ma déggee mën naa jóg mu commencé allahu akbar ci lañ doon affaire réveil bi nañ fexe di ut réveil yoo xam ne turu yàlla lay wax voilà léegi foofu noonu waa ji bi ñu mooy say naa man a nga foon kon hmm? Seydina Imran nee na yonent ma ne saa saa bi mu waxee waa ji lool waa ji ne ko asaabat nii janaaba wala ma ne ko si julli la sax mais dama am janaabat te aw ma ndox xam nga dañu nàkkoon ndox ci ci tukki bi waa ne Seydina ma ne saa ne ko boo amul boo amee janaaba amoo ndox nii ngay def wan ko ni ñuy tiime ah wan ko ne ko da ngay dóor sa loxo yi ci suuf si. après nga masaa sa xar kanam yi sa sa tenq yi wan ko li muy te Seydina Omar ak ci biir mbooloo mi te ñoom ci première sàppe bi lañ doon ne ñoom Seydina Omar ak ñoom Seydina Abu Bakar seen kanam wax ak waa ji wan ko ni muy def yëpp Seydina fàttale ko ci dara du tout ba xilaafaam mu nekk xalifa nit ñi di ko laaj naan ko ku am ku am janaabata amoon ndox nooy def mu ne doo julli loolu kay xanaa fàtte boobu moo gën a <laughs> mooy boo xoolee nii moo gën a flagrant ci biti mais loolu la mooy da koo fàtte lu lañ bëgg <laughs> buur yàlla mooy fàtteloo ku ko neex lu loo neex waaw moo tax bu kenn ne diw ak a ñeme yàlla mais dim fi def yëpp moom ne moo wat ne def ko mais après bu ko fàttalekuwul mais c'est tout à fait simple la nga bëgg mu wax mu ne maa ngi ko def te fàttalekuwul fu mu ko defee mais wax na dëgg lool moo tax boroom xam-xam yii ne waa ji du du imaamu abu xanafiya yi abu imaam abu xanifa imaamu malik imaam ahmad ak imaam athawri rahmatullah ñu ne waa ji du am bàkkaar mais du fay dara parce que ba mu koy waat dafa jàppoon ni dëgg la alors que dafa juum imaam ash ne ah xaar leen d'accord naa ak ne waa Hmm? moom amul bàkkaar loolu d'accord naa ci waaye nag wax lay alkafaara de fokk mu fay waaw waaw day fay ah day fay léegi nag euh, loolu mooy masala boobu léegi nag mu des euh, pour ñu jeexal mais kafaara mooy lan kafaara mooy lan hmm kafaara mooy lan ah xam nga fii amoon na am na beneen façon waat mooy waat bi gaay di mooy nit kiy waat tàmm waat rek lu mu wax waat waaye xam ne moom ay waxam lépp waat lay commencer non billaay dem naa këram ah si non billaay dinaa fa dem ah si si si non billaay ngoon dinaa ñëw ah. mooy moom moom moom moom billaay yi duy du ji moom moom waaw mooy doomu wax lool loolu moom bu dee ne jublu ko ci loolu kenn du ko jàppe voilà waaw loolu moom kenn du ko jàppe quoi léegi nag mu des lan mooy kafaara dañ naan la nan lañuy kafaara dañ naan loolu la alquran wax ci suñu borom bi mu naan laa yu'aaxidukum allah ba'd a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim laa yu'aaxidukum allahu bil laghwi fii aymaanikum ah quelle bonne transition mooy liñ doon wax sànk nii mooy waa ji nga xam ne moom ngiñam euh, du lu mu tey mooy moom noonu la mel wala sax mu koy wax ngir foofu Eh, eh, eh, wallaay kay waay sama xale bi waay dinaa la jëndal lii waay mais nag bon bul tàmm yooyu quoi ah <laughs> mu ne laa yu'axidukum allahu billawi fi aymaanikum walakin yu'axidukum bima aqadtumul aymaan fa kafaaratu hoo mu ngoog it'aamu asharati masaakiina min awsati maa tut'imuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba faman lam yajid fa siyaamu thalathati ayaamin dhalika kafaaratu aymaanikum ida xalaftum waxfadu aymaanakum kadhalika yubayinu allahu lakum aayaatihi la'allakum tashkuruun suñu boroom ne laa yu aaxidukum allah buur yàlla du leen jàpp billax bi ci li nga xam ne pola fii aymaanikum ci seen ngiñ yi walakin waaye lim leen di jàppe yu aaxidukum dina leen tenir au sérieux bi ma aqadtumul ayman tenir leen rigueur ci li nga xam ne nag yéen a ko fas ci ngiñ yi comme waa ji waxoon sax wat naa ci yàlla masumaa dem Kébémer alors que waa ji waxul dëgg moo fa ma akafa masa dem wat ne yéen bëggu maa gëm jaral kee di ni kuy jóg wat naa ci yàlla masuma faa dem alors que waxul dëgg mu ne yooyu nag dama leen koy jàppe fa kafaaratuhu gis nga nag bu dee ne dañoo gis ne li nga waxoon amul wala boog nga waatoon ne duma def lii nga war koo def mu ne bu boobaa nag fa kafaaratuhu jigéen gu waat ne man waat naa ci yàlla sama alalu ji jëkkër dootuma ko laal dërëm dootuma ko lekkal dërëm je suis autonome soxlaatuma mbiram bés boo ñëwee ah ba nag nga obligé jël ko bu boobaa dangay kafaara tamit waaw waaw léegi nag su waa man ngaa njëkk jël ba pare mais dangay ngay kafaara yéene bi ngay jël ne damay kafaara wala nga kafaara ba pare comme liñ la waxoon sànq entre jumhur ak Shafi'i yi ñoom bu dee ne koor waaye Hanafi yi dañ ko dàq ne mukk mukk mukk na kafaara ba pare kon mu ne fa kafaaratu hoo kon kafaaraango li muy li muy li muy effacer loolom li muy kafaara mooy it'amu asharati masakina day dundal dix miskin dix ñu ñàkk lay dundal lay jox luñ lekk ah, ay ganaar ay ganaar yu ñu njoñ wala ay mishwi ngeen leen di jox dix ñi mu ne déet min awsati ma tut'imuna ahlikum ci li nga xam ne mooy li nga xam ne moom ngeen di leel seen waa kër rek sa nja njaboot ak yow li ngay dunde mooy li digg dóomu daal réew mi li ñuy lekk loolu bu dee wolof moom <laughs> xam nañ li diggu doomu te yi moom ci ceeb bi lañ jëm waaye nag min awsati ma tut'amuna ahlikum manoo jël ceebu fas yi di ko leen ko jox yow sa kër jamais nga lekk ceeb yooyu waaw jamais riz parfumé kese ngay lekk riz parfumé voilà deux fois cassé wala une fois cassé moom rek ngay ngay ngay ñàkk sa waay en tant que fayen ñu ne léegi kafaaral sa ngiñ gi waaw yow ma lu la dugaloon ba nga naan wat naa ci yàlla dootuma dootuma lekk soos te yow ñëpp xam nañ <laughs> yaa ngi nii soos yi ñëw yaa ko réclamer sax léegi nag acca <laughs> bu boobaa mënoo ñëw ne man bon xaaral naa jël ceeb boo xam ne tànn kese la nga xam ne masuma koo jënd te moyen cher bu ma ñëwee jox ko gaa dañ naan la déedéet loo doon lekk parfumé soor ci ay aya loolu awsat lay doon foofu maatutamuuna li nga xam ne moo ngeen di dundal ahlikum seen nañ kon bu njëkk baaxoo mooy leel booy kafaara boo waatee ne duma def nga ñëw ba war koo def kafaara première dangay leel dix miskin fukki miskin ngay jox luñ lekk léegi nag luñ lekk moom mooy comme ci koor gi rek ah. waaw loo xam ne ay mudd lay joxe waaw ngay joxe après loo xam ne ñoom dinañ ci man a lekk bu la neexee man ngaa togg loo xam ne comme cin boo xam ne xam nga ne dix personnes xëy suur na leen nga togg leen woo leen ne leen ay wa ñu ñëw añ jeex na voilà aw wala kiswatuhum wala boo nga solal leen mooy diis ñooñu boo amul loo leen jox wala choix choix la soit nga jox leen lu ñu lekk wala nga jox leen lu ñu sol waaw ku ci nekk nga jëndal ko ah diis ay góor lañu ñoom ñépp nga jëndal leen ñoo xam ne ñu bëgg ay yére wolofat yooyu nga jëndal leen ay abbaaya genre jàllaabe ku nekk nga jox ko benn waaw aw kiswatuhum waaw waaw solal leen waaye nag col day ànd ak mbubb ak izaar ak rida mooy ci kaw ak ci suuf <laughs> aw walla boog tahriru raqaba walla boog nga leyal jaam moo nga goreel jaam nga libéré ab jaam yow ni mu doon incité mooy waat rek nga waat ne dinaa def lii duma ko wala duma ko def nga def ko mu ne la bokk na ci mbir yi ci choix yi nga ne nag faman lam yajid yii yépp nag ku ko trouvé wul moo tax lii lu am solo la gars yi dañuy tëb rek def troisième bi loolu moo tax imaam Shafi'i yi doon wax ko ni ñu ko gisee sànk man d'accord naa nit ki kafaara non euh, def lim ne woon duma ko def ba pare door a kafaara loolu d'accord naa ci yëpp ba mu des ne bu dee koor la bu dee koor moom day woor ba pare non ah day kii day day def li mu wax day day day day day day mooy du jiital mbir mi voilà man d'accord naa nga kafaara ba pare door a def li bu dee nag lii la ba mu des koor ah, ah non ba mu des koor parce que koor non nit ñi nag fii lañuy ñuy kiiwe ñoom dañuy ñëw rek tëb commencé wor ah non alors que avant koor am na nan nga dundal fukki miskin waaw nga dundal fukki miskin am na loolu mooy première mbir hein beneen bi ci tegu mooy walla nga solal leen waaw wala nga solal leen nga utal leen loo xam ne moom la ñuy sol wala wala boo jógee foofu nga goreel jaam bu ñett yii bu dee ne yii mënoo ci dara hmm? bu dee ne ñett yii moom mënoo ci benn fa man lam yajid moo tax mu ne ku trouvéwul voilà mooy yow manoo manoo leel amoo loo leelle li nga am huit personnes la mën a leel wala yow yére yi nga am la amoo jaam boo boo boo goreel ah voilà bu boobaa nag lañ naan la fa man lam yajid fa siyaamu thalathati ayaamin kooku na woor fan voilà kooku na woor ñetti fan waaw lii mooy kafaara yi mu ne zaalika lii ma leen digal fii nag kafaaratu aymaanikum idaa xalaftum lii mooy kafaara yi nga xam ne moom ngeen di kafaaraa ngeen di maasalee tuubaat te tamit mu réparer seen waat ya ngeen waatoon seen kafaara yi idaa xalaftum bu ngeen waatee kon yëf yaa ngoog hmm? kon yëf yaa ngi mooy yëfi gis nga nag koor gii nag moo mujj moom ñu bari nag dañuy ñëw rek te bëgg a commencé waaw bari na ñoo xamante ne nii dañuy commencé woor moo tax imaam moo mujj moo tax imaam ash yi ne moom man nañoo kafaara ba pare de balaa ngay def lu contraire li nga ne woon duma ko def ba mu des bu dee woor moom ah non kooku moom kooku moom ma ne kooku moom dangay def mbir mi ba pare door a kafaara ko am waaw def ba pare door a kafaara ah parce que woor nag daa gën a pii na <laughs> waaw boo wooree ba pare saa yi te defoo mbir ma mooy dangay def ba pare après nga woor waaw mu ngi noonu kon lii mooy kafaara kafaara pour ku waat comme li ñu wax sànk jigéen gu ne dootuma laal sama liiwu wu jëkkër wala jëkkër ju ne man daal sama soxna si lii waat naa ci yàlla ne dootuma lekk lu mu togg waaw ah ndaw si ndeke xam na lay bu baax mu xool li nga gën a bëgg nag daal di koy togg nag nga nekk nag ci benn benn benn tamrin benn kii examen bu metti waay nga nekk fa di muñ muñ la di muñ muñ la jekk rek ana ko dugg yow di jaay di jaay fulla dañ naan la xée yaa waatoona léegi nag benn am nga ñetti choix d'abord di nga jox lekk dix personne ñu ñàkk pas ay copains yoo xam ne kenn ñàkku ci ngeen toog di nekk di di di partager devant un pot ak yooyu de ñu ñàkk laa wax waaw nga jëndal leen lu ñu lekk nga leel leen wala nga jox leen lu ñu sol wala nga libérer jaam boo manul benn ci gaa yi léegi amatuñ jaam mooy yow kon deux njëkk yi boo ko manul bu troisième bii newu fi mooy comme son existence inexistence am mooy daanaka newu fi mooy sax ñàkk man kon léegi nag bu boobaa ngay woor ñetti fan ngir kafaara li nga xamante ne mooy saw ngiñ loolu le